wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatu rasulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ma zilnaa wa naxnu bi minaa fi yawmi naxr wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu nnaas ñu nekkoon ci xutba bi gisoon nañu xadiis yi nga xam ne ñooy nettali xutba bi bi ñu mujjëwoon gis ci suñu jataa bi weesu moo doon xadiis xadiisu seydina amru bnu xaarija xadiisu seydina amru bnu xaarija inda al imaami wa nasaa'i wa at raxmatullahi ala aljamic mu ne xatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mina wa huwa ala raxilatihi wa lucaabuha yasiilu bayna katifayhi wa samictuhu wa huwa yaquul inna allaha qad qasama li kulli insaanin nasiibahu aw qismatahu min almiiraas falaa tajuuzu li waarisin wasiya alwaladu lilfiraash wa lilaahiri alxajar wa man iddacaa ilaa gayri abiihi aw intamaa ilaa gayri mawaalihi fa alayhi laanatullah walmalaayika wannaas ajmaciin laa yuqbalu lahu sarfun wala adl loolu lañ gisoon am na ci beneen riwaaya yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane moom seydna amr ibn alxaarija mu ne mu dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di wax naan inna sadaqata laa taxillu li muhammadin wala li aali muhammad waaw waaw na sadaqata laa taxillu lii wala li ahli bayti sarax zakat loolu daganuma man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wala li ahli bayti du caagante sama waa kër sama famille it loolu daganul ci ñoom taxawoon nañ ci wàll woowu moom lañ tëje woon ñu gis gàpp bi am diggante njàngaleem yonent mi aleyhi salaatu salaam ab doxalinam ak li nga xam ne moom lañ xam léegi ci ñi nga xam ne ñoo taxaw ne ñoo ko fi toogal walla bu ñu waxu baax wala maqaamaat ñu yëkkati seen loxo di ko réclamer te ñooñu xam nga ne sori nañu li nga xam ne noonu la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallama newe woon waaw masul naan mbir mi aywa lu xaraam ñépp mu xaraam ñépp moom mu ñëw di def walla naan di ko permettre njabootam déedéet te gisoon nañ la waxoon amal fatxi ba ñuy ubbi makka la mu waxoon moom sallallahu alayhi wa ca xaadisatu almaratul maxzum almaratil maxzumiya waaw ca xew-xewu ndaw sa nga xamante ne nii moo faboon bañ digalee waa Quraysh jaaxle waaw ay waay nan lañuy def yonent bi alayhi salaam bu ko yëgee ay waay dina dagg loxoom te kii kilifa la de ay waay kan mooy dem gisee ak moom wax ak moom ñu ne kan moo ñemee wax ak moom ci loolu dudul Usaama ñu daal di dem gis Usaama ñoom say saadaatu Qurayshin kilifa Quraysh yi lenn ci ñoom ñu ñëw wax mbir mi ki nga xam ne mooy seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nga keroog pour wan ne moom amul samay doom la lu man ñoom buñ defee garaawul bu ñeneen ñi defee nag ñoom ñu leen di teg pen yeeg wala ñi nga xam ne ñooy kilifa yi buñ defee ñu baleen déedéet bim naan laa yaxillu laa taxillu lii dane wala li ahli bayti waaw waaw mu ne mu mer li ko Seydina Usaama waxee loolu waaw mu ne atashfa'u fi haddin min xuduudillaahi ya Usaama na koy Usaama ndax dangay ñëw di ñaan yekk ah bëgg ñu ràmmul la ci pen boo xam ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo ko teg mu mer ne innama ahlaka alladina kaanu min qablikum ida saraqa fihim alqawiyu tarakuuhu wa ida saraqa fihim alqawiyu addaciifu aqaamu alayhi alxadd fa walladi fa fa fa fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam law anna faatimata fa walladi nafsi bi yadihi law anna faatimata bint muhammad bint muhammadin saraqat laqata'tu yadaha allah waaw ah. paa mujaamala amaamal xaq waaw amul raayalante ginnaaw ci kanamu dëgg de mu ngi noonu waaw mu ne gis nga yi ndax dangay ràmmu dangay ñaan ràmmu ci pen boo xam ne buur buur yàlla teg la waaw loolu xam nga suñu suñu suñu njiit yi duñ ci bàyyi xel des fois ci xadiis bi dangay dégg ñu ne diw am na koo xam ne dem na Makka ab sénégalais bu dem Makka moo xam sénégalais la wala yeneen réew yi ma dégg dégg naa yeneen réew tamit ku fab par exemple ku sàcc mu leer ne sàcc yu war a dagg loxoom nga gis état bi daal di yëngal sa diplomatie waaw monsieur l'ambassade de de l'Arabie saoudite du Sénégal à l'Arabie saoudite à Jeddah wala yooyu ñu yëngal ko ngir mu mën a dox mbir mi léeg-léeg sax le président de la république jombul mu jël téléphone am wala ministre des affaires étrangères ngir te moom jullit la kat ngir ne ah doomu réewu Sénégal boobu nga xam ne reconnaître nañ bi yépp waaye daal buñ mënee rek transférer ko Sénégal te bañ koo teg pen bi foofu loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon tere waaw loolu la parce day ñaaw bon diplomatiquement waaye il l'image du Sénégal dem ci aj gi ñu ne diw daa fab ba ñu dagg fa loxoom en mu nekk ci kilifa yi loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax mu ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum xam nga li alakoon yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon amaa yéen mooy ida saraqa fihim ad-da'i al-qawi taraku waaw bu koo xamante ne nii ci ci high class bi la bokk ci njiit yi ci famille yu rëy yi ci ñu naan yax yu rëy yi jege nguur gi ak la classe dirigeante ak ñi ñi leen jege bu dee ñoom la ñi naan boroom askan yu rëy yi boroom yax yu rëy yi ah bu dee ko mel noon ci ñooñu ñoo sàcc ñu bàpp waaw dinañ nëpp nëppal mbir mi ba daanaka moom pen bi kenn du ko waaye nag bu dee ab pauvre la nu mu gën a gaawee nag ñu appliquer peine bi ci kaw wan ne ñu ngi doxal la loi mu waat moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu doomam boppam faboon moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam maay dagg loxo <laughs> waaw waaw waaw mu ngi noonu kon inna sadaqata laa taxillu lii wala li ahli bayti ci ciy bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñooy wax ci diine ak ñi nga xam ne ñoo diriger rawatina ñi ñaan ay sëriñ waaw faut être conséquent avec soi-même d'abord bay sa wewi tànk ci noon ngay mën a wax sax nit ñi xam ne yow mii mën a topp li ngay wax xam ne yow lii ngay wax du dang leen naan def leen ñoom ngaw nga toog kon gisoon nañu xadiis boobu di xadiisu seydina amru ibn xaariya ibnul muntafiq ha ah, radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi tey ñu war a continuer inshaa allahu taala ci xutbatu yawmu naxri ba léegi loolu nag lañu al waxoon nañ la xadiis yi ñuy gis tey xadiisu seydina abdallah ibnu amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma ak xadiisu seydina ibnu umar radiyallahu taala anhu naka noon wa mawlaana ibnu abbaas ibnu abbaas radiyallahu anhu kon al imaam al imaamul buxaari naka noonu alimaamu muslim bnu lxajaj alqushayri annaysaabuuri raxmatullahi alayhi dañoo solo waaye alxadiisu fi muwatta'i alimaamu maalik ibn anas ak alimaamu ahmad fi musnadihi waqad rawaahu al imaamu abu da abu daawuda wa tirmidi wa ibn maaja al imaamu muslim raxmatullaahi alayhim wax ci kitaabul xaj bunt bi nga xam ne moom la shoraax yi def baabu man xalaqa qabla naxari aw naxara qabla rami baabu buntu kitaabul xaj téere baj baabu buntu man xalaqa qabla naxr ki nga xamante ni dafa loj dafa watu qabla naxri laata muy loj aw boog na xaramu daldi loj qabla ramyi laata muy sànni jamratul aqaba foofu la nga xam ne foofu la ko indi moom al imaamu muslim mu ne wa xaddatani xarmalatu bnu yaxya mu ne wa xaddatani te nettali na ma Harmalatu ibn Yahya di Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmalatu ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs ne woon saaxibu al imaamu Shaafi'i rahmatullahi ala al-jamii' moom Harmala bi moom bokk al imaamu Shaafi'i la ñoo doon ànd di al Muhammad ibn Idriis ash-Shaafi'i al-Muttalibi rahmatullahi alayhi kooku noonu al-Misri moom mooy sëriñu imaamu imaamu muslim moo ko nettali nii bari na lu muy jële ci moom di xarmala boo demee ci kutubu shaafi'iyya yi ñu naan ñu naan ci riwaaya xarmala mooy xarmala bii di ibn yahya at-tujibi rahmatullahi alayhi mu ne kon mooma nettali moom xarmala mu ne qaala mu ne axbarana ibn wahb mu ne ku ko nettali mooy ibn wahb di abdallah ibnu wahb ibnu muslim alqurashiyu alfihriyu mawlaahum abu muhammad nekkoon maaliki bu mag booba la ne woon imaam di taalibe imaamu maalik ibn anasin imaami daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii di al imaam ibn wahb mu siiw mi ci maalikiya yi moom itam qad sakana misr misr ba'dama sakana al madina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam qaala moom alimaam ibnu wahb mu ne axbarani yunus mu ne ki nga xam ne moo ma nettali mooy yunus yunus kese la wax mooy yunus ibnu yazid al ayliyu abu yazid al qurashiyu al umawiyu mawlaahum raxmatullahi alayhi an ibni shihaabin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 mu ne xaddatani isa bnu talha at-taymi moom alimaamu zuhri mu ne ki ma nettali mooy isa bnu talha di isa di doomi talha ban talha muy talha ibnu ubaydillah musiumi muy isa ibnu talha ibnu ubaydillah ibnu uthman ibnu amr ibnu ka'b ibnu sa'd ibnu taym ibnu murra al-qurashi at-taymi abu muhammad al-madani ne woon doom ci seydina abu talha di ci seydina talha ibn ubaydillah bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy fukk ñi nga xam ne almubashiriina bil janna doomam jooju di isa de moom la seydina ibn shihab az-zuhri rahmatullahi alayhi jële xadiis bi moom mu ne annahu sami'a abdullah ibn am abdullah al-aas moom mu ne dégg na abdullah ibn amr ibn al-aas di doomi amr amr boobu di doomi al-aas mu abdallah ibn amr ibn al-aas ibn waa'il ibn haashim ibn sa'id ibn sa'd ibn sahm ibn hasiis ibn ka'b ibn luway mooy al-qurashiyu as-sahmi muy sayyidina wa mawlaana abdallah ibn amr ibn al-aas gisoon nañ tarjamaam ak baayam di amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wa ardaahuma yaquul mu ne dégg na kon abdallah ibn amr ibn al-aas di wax mu ne waqafa li mooy riwaay al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri an naysaburi abul abul husayn ha abul husayn abul husayn <laughs> abul xuseyn abul xuseyn muslim ibnul xajaaj loo mu ne moom abdullah ibn amr waqafa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala raaxilatihi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekk ci kaw warwaayam euh euh euh li gënoon a approprié mooy xadiisu imaamu imaamul Buxaari bi parce que foofu la ñuy wax moom lañ la doon wax bi ñuy tëj bi weesu <laughs> ne la ci diw ne diw diw ne lii xutba la ngeen ne ko du xutba waaw parce que euh, xadiisu imaam Muslim bii ñu gis nii moom tuddul commencé wul ne yonent bi saa saam doon xutba nañu xool xadiisu imaam al bi jarul ñuy jaar ci càllale bi ci kii bi di wax càllale bi. kitaabul xaj baabul futyaa ala daabati inda al jamra baabu buntu al futyaa ubbee ala daabati fekk nga nekk ci kaw waru waaye inda al jamra ci kaw ca jamra ja masala bii moom dama koy fàtte tout le temps gis nañ Arafat waxoon nañ dinañ ko gis le fait que yonent bi alayhi salaam ci gëléemam la woon ah lam nekk Arafat yépp après mu mu mu mu supporté ci Seydina osama ah jóge foofu ba muy ñëw jóge Musdalifa mu supporté Seydina al-Fadl yi mu def nii yépp tawaaf bi ci kaw gëléem eh, yooyu yépp ak xutba bi ci kaw gëléem bon baabu al-futyaa ala daaba lii imaamul Buxaari yi moom moo ko defal boppam contrairement ak imaam Muslim foofu nag la gën a leere ndax Iisa ibn Talha ci yoonam la jaar imaam az-Zuhri moo ko jëlee ci Isaam ibn Talha sauf que foofu foofu Sayyid imaam al-Bukhari ci Sa'id ibn Yahya ah, ibn Sa'id la ko jëlee moom mu ne haddathana abi ah, après moom moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy imaam ibn Jurayj mais eh, eh, eh, ab kii Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id boobu mooy ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As voilà. bu ko jaawale al umawiyu al qurashiyu al umawiyu bu ko jaawaleeg bul yàpp ñu ne eh, <laughs> eh, Yahya ibn Sa'id rek Sa'id xam nga ne na Sa'id di doomi Yahya Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id nga jàpp ne kon baatu Sa'id bii kon doomu Yahya ibn Sa'id la al-Qattan ñu ne la mukku déedéet du moom de kii Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al ibn Sa'id ibn al ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi Abu Uthman moom loolu la bokku ñu kële moom foofu lu ko jële moom moo ko jële ci baayam baayam jële ko ci ibn Jurayj moom mu jële ko ci al-Imam az-Zuhri al-Imam az-Zuhri jële ko ci Isa ibn Talha foofu nag dane Seydina Abdullah ibn uh, Amr ibn as dane mu ne moom dégg na Isa ibn Talha mu ne annahu shahida Seydina Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn al-As mu ne naa fekke naa annabiyya yonent bi aleyhi nga xam ne ci lañuy loje gëléem yi waaw kon kay loolu it bokk na dolli ko ca lañ waxoon ci Mawlaana Ibn Abbaas waaw Mawlaana Ibn Abbaas na yonent mi alayhi salaatu salaam doon xutba maw Abdallah ibn Amr ibn al-As ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam doon xutba ana ku mën a taxaw ne kon lii du xutba waay dolli ko ci loolu le waay ginnaa dëgëral loolu le waay te waxoon nañ ko bi ñuy taxqiq masala boobu mu ne kon fe seede na yonent mi alayhi salaam di xutba yawman nahri bésub loj bi muy bésub tabaski mooy bés bii ñu nekk ñu ngi ci bésu tabaski bi ba léegi de ñu ngi tabaski ah si sentir wu ngeen ne ñu ngi tabaski <laughs> ñu ngi nahri ñu ngi aj ñu ngi aj kay <laughs> fa qaama ilayhi rajul bi yonent bi alayhi salaam xutba benn waay jóg fa qaala mu ne ko kuntu ahsibu anna kada qabla kada nee na yonent bi alayhi bi muy xutba dafa am ku jóg ne ko waa yonent bi aleyhi salaatu salaam bien sûr xam naa mooy bi nga xam ne am na fu mu daaneel am ku ne ko waa yonent bi aleyhi salaam man de damaa yaakaaroon mais damaa foogoon ne am na kadaa qabla kadaa ka jëf jii ci attu aj yi ci jëfu aj yi moo waroon a jiitu jëf jii te man nag ndegete yoo man li ma def moom moo waroon a mujj nee na summa qaama aaxar après beneen waay jóg fa qaala mu ne yonent bi alayhi salaam kuntu ahsibu anna kaza qabla kaza xalaqtu qabla an anhar nahartu qabla an armiya wa ashbaha dhalik fa qaala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam if'al wala haraj lahunna kulluhun lahunna kulluhun fama su'ila yawma idhin an shay'in illa na keneen jóg ne ko man man it damaa foogoon yonent jëf ji man de xalaqtu wat naa sama bopp bi xablaan an xara may loj xam nga attu aj yi bésub aj gi mina kat foofu boo jógee Muzdalifa ñetti quatre actes moo am yoo xam ne sunna bi mooy lii nii la koy nanti ma ne saa saam defe te gisoon nañ ko ku ko fàttale ko mooy eh, boo jógee Muzdalifa ci al masharul haram yaa ngaa dégg bu leeree nañ nga jóge fa léegi bu boo jógee foofu di dem Mina Muzdalifa ah lan ngay jëkka def ko ba lan la yonent ma ne saa sax jëkka def bi mu àggee Mina ku ko fàttale ko waxal ku fàttale ko na ramyatul ram yu jamratul aqaba premier acte mooy sànni jamratul aqaba al boobu kese lañuy sànni bis boobu set xeer waaw lool mooy premier jëf jëf ju njëkk mooy ram yu jamratul aqaba ginnaaw gi lu ci tegu ku fàttale ko mbir mi ku fàttale ko li nga xam ne moo ci tegu woon indil li ne fi yow ginnaaw sànni bi naxar wala dabx mooy dem loji gëléem wala daldi rendi ji li nga xamante ne nii mooy mooy mooy hadaayaay loolu mooy deuxième acte ba yonent bi alei saat paree ci loolu lan la def dafa watu waaw séddale karaw ga ba mu watoo ba pare lan la def afaada ilal bayt mu daal di dem bëbb dem ci kaama gi def tawaaful ifaada kat yi la kon ram yu ram yu jamratu sànni jamra bi après lan locc gëléem gi wala rendi après lan watu après watu lan dem def tawaaf ah, am nga raam yu ram yu am nga fi raa bi ci tegu muy naxar muy am nga nax après xalqu mooy wat ak ta nga am raa ramyu ah ak lan naxru noonu ak lan xalqu ak lan muy ra na xata ran xata boo neexee nga jàppi ko noonu ran xata boo amee ran xata mooy ram yu raa bu njëkk mooy ram yu jamratul aqaba naa bi mooy lan mooy naxru wala bu la neexee nga ne razba raztaha wala ran rek waxal ran sax ndax dab mais ran xata ram yu naxru xalqu tawaaful ifaadati yooyu mooy nii la teg la wooy ñeent yi noonu la koy nenti ma lay saar-saam defe ñii nag dañu ne mais man xaw ma won ne par exemple mu ne mais man kenn ki ñëw ne man xaw ma lii la ñuy def lii keneen ki jóg ne man xaw ma woon ne lii la ñuy a def lii man damaa yaakaaroon ne lii la ah nee na yonent balay saar saar ne ko waa ji ne kuntu mu ne waaw kay man dama foogoon ne kuntu ahsibu anna kaza qabla kaza dama foogoon lii mooy doon jiitu lii man daal xalaqtu qabla an an anxara man troisième position bi mooy jëf gi nekk troisième position muy xalqu moom laa def laata may may may may may naxaru may loj mooy bi nekk troisième position laa jël def ko deuxième position xam nga ranna xatoor ram ram yu naxaru xalqu tawaaf moom nee na man li ma def mooy na man xalaqtu dama watu qabla an anxara laata may loj sama géléem naxartu qabla an armiya keneen ki ne moom naxartu qabla an anxara man nag damaa loj sama gëléem ba pare laata may sànni jamra yi mooy damaa jiital deuxième bi laa def avant premier bi wa ashbaha zalika ak yu mel nii nee yonent mi aleyhi salaatu ne fa qaala an-nabiyyu yonent mi aleyhi salaatu tontu leen masala la waaw yonent mi aleyhi salaatu tontu leen ne ifal wala xaraj ku ci nekk mu ne la defal te amul problème c'est sans souci defal amul benn problème defal garaawul ci yii nii yëpp ngeen wax lahunna kulluhunna mu ne famaa su ila yawma idin yonent bi alayhi salaam de keroog laajuñu ko an shay'in ci dara illaa qaala lu dul neena if'al wala haraj amul dara lu ñu ko laaj lu dul yonent bi alayhi salaam danaan if'al defal wala haraj te amul problème voilà loolu mooy xadiis al imaamul Buxaari bu ñëwaatee ci xadiis imaam Muslim bi nga xam ne joxe woon nañ bi ba pare tur bi joxe woon nañ moom lañ gisoon càllale bi sànq Harmalatu ibn Yahya qaala axbarana an-Nuwaab qaala axbarani Yunus an ibn Shihaab qaala haddathani Iisaa ibn Talha annahu sami'a Abdallah ibn Amr ibn al-Aas yaqulu kon mu ne dañuy indi kii ba pare après ñu dóoru ñëw nag ci bu dee am na masala ñu gis ko ak njàngat yu ci am ah tey insha allahu taala ñu jeexal xutba yi xutba minaa bi ah? hmm? mu ne kon waqafa mawlaana ibnu amr ibn al-aas radiyallahu anhu mu ne waqafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala rahilatihi mu dafa taw ci li nga xam ne mooy ci war waayam fa tafiqa naasun yasaluuna xam nañ ne boobu kañ la mooy bi muy xutba yawmun nahr ndax nee na man mooy lim nettali fële fii beneen yoon day ñëw rek ne waqafa mais am na yenn yoo xam ne comme niñ ko gisee dane dama koo fekk muy xutba mu ne am ay nit ñu commencé yasaluunahu di ko laaj fa yaqulu alqaa'il kenn day jóg ne am nee am ku jóg ne minhum ci ñoom ne ya rasulallah ah ñooñu nag mooy ñi doon laaj ku mel na al imaam al xaafiz ibn Hajar nee neena man de xawma kan mooy ki laaj laaj bi malgré recherche bu mag bi ma ci def ngir trouver kan la trouver wu ko mu ne xam naa nag li ko waral parce que am na riwaay yu ne ay kaw kaw la ñoo jóg di ko laaj mu ne amaana lool la comme que kon gars yi duñ leen xam waaw comme que ci kaw ga lañ jóge loolu mooy indi kon ñoom duñ leen xam te ñu bari lañu woon waaw te ñu bari lañu woon looloo tax moom daal trouver wul daju turukat am ak kan la woon. ñooñu ñan lañu woon mu ne am benn gaa yi kon am ñu koy laaj kenn ne fa yaqulu al qaa'ilu minhum ya rasul allah sallallahu alayhi wa inni lam akun ash'uru an anna ar-ramya qabla an-nahri ha fa nahartu qabla ar-ramyi am benn waay bu ne ko man daal yëguma man daal yëguma lu dul ne damaa sànni laata may sànni jamra ah man yëguma woon ne anna ramya qabla nahar man xaw ma woon këne ndeke bala ñoo loj dañoo war a sànni jël dañoo war a sànni jamra ba pare man xaw ma woon loolu yonent ba saa sànsam xaw ma woon loolu xam-xam boobu àggul woon ci man mooy te def naa li may def mooy de toute façon samay gëléem loj naa koo pare après nag laa yëg ne ndekete yow dangaa sànni jamra ba pare daal di ñëw loj man nag loolu xaw ma ko woon ba nga xamee ne nag xaw ma ko nag fa nahartu qabla rami moo tax man lañ naa laata may sànni jamra yonent bi alayhi salaam fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi alayhi salaam ne ko far mi wala xaraj ne ko sànnil mooy dafa loj ba pare ñëw di laaj nday sànn gineen ci njàngat yi côté yi ñëw sànn loj jëlee mam naa daam ko mais yow mbaa sànni jam sànni nga ah, sànni jamra ba pare léegi nag mu ñëw nag ak jaaxleem laaj yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko man xaw ma woon loolu këni sànni bi moo jiitu ja euh, loj loj giléem yi reen di kii gàtt ah man na maa ngi nii moom moom moom moom moom def naa bu njëkk bi de ba pare mooy de man loj naa sama gëléem te sànnee gu ma jamra lu jiy pexe hein yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko far mi walla xaraj sànnil amul problème demal nga sànni ji même bu dee loj nga pare grawul qaala neena moom mawlaana ibn Amr ibn al-As mooy wax ba léegi de qaala radiyallahu anhu mu ne qaala wa tafiqa aaxar beneen waaye daal di kiiwati ne ko yaqulu keneen jógu ci ne yonent bi alayhi salaam inni lam ash'ur anna an-nahra qabla al-halqi fa halaqtu qabla an anhara fa yaqulu an inhar inhar wala har waaw nee na beneen waaye jóg ne yonent bi alayhi salaam ne ko man nag kii sa kii man moom li may laaj mooy mais man yëguma woon ne ndekete anna nahra qabla al halq man xaw ma woon ne hein këne bi mais moo jiitu watu bi hein xato ba léegi ran <laughs> mooy man xaw ma woon ne nahra hein woon ne anna nahra qabla al halq xaw ma woon ne bala ngaa watu dangay rendi ba pare man ne moom fa xalaqtu moo tax man watu naa ba pare xablaan an xarta moo ngi nii wat naa sama karaw ni takat lojoguma sama géléem te yow moom mooy dangaa loj ba pare hein door a watu yonent bi aleyhi salaam ne ko in xar wala xaraj waaw yonent lojal te amul benn problème waaw qaala mawlaana ibnu Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma fama sami'tuhu yusalu yawma idin an amrin mimma yansa almaru wa yajhalu min taqdiimi ba'di al-umuuri qabla ba'din wa ashbaahiha illaa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam if'alu dhaalika walaa haraj. Allah Mawlaana ibn Amr ibn al-Aas mu ne fama sami'tuhu man de yonent bi aleyhi salaatu dégguma ko keroog yusalu yawma idin ñu koy laaj keroog ci dara an amrin ci mbir moo xam ne mimma yansaal mar'u ci loo xam ne nit ki da koo fàtte wa yajhalu wala mu réere ko min taqdimin ci loo xam ne da koo waroon a jiital ah ba'di ba'dul umur ci jiital yenn mbir yi qabla ba'din laata yeneen yi loo xam wa ashbaah yi ak yu mel noonu illaa lu dul ne xaala yonent bi alei sat salaam dane koo kële ifaalu ñoo wala ñoo ñële doon ko laaj ku ci nekk nga ñëw yow juum xamoo woon ndax mooy dangaa fàtte wala dangaa réeree nga nga wax acte boo xamante ni danga ko wax avant beneen bi lu dul ne yonent bi alei sat lan la wax dane dane ifaalu zalika wala xaraj dane ifaalu zalika if'alu zalika wala xaraj dane def leen amul benn problème waaw mu ngi noonu if'alu zalika wala xaraj def leen te amul amul benn problème waaw léegi loolu mooy xadiisu mawlaana ibnu amr ibnu al-aas imaam ibnu abbaas soloona lu mel noonu mais ci lu gàtt soloona lu mel noonu ci lu gàtt moom abdullah ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yus'alu yawma nahri bi minan fa yaqulu laa haraj fa sa'alahu rajulun fa qaala halaqtu qabla an adbaha qaala izbah wala xaraj wa qaala ramaytu ba'dama amsaytu laa xaraj waaw Mawlaana Ibnu nee na man mii dégg naa Yonent mi alayhi yow wa salaam yawmun bi ñuy lojo ñu koy laaj waaw di ko laaj mu naan laa xaraj rek waaw am ku ne ko man de xalaqtu qabla an man de damaa watu laata may may may rendi sama gàtt mu ne ko isbax wala xaraj waaw rendil grawul mu ne keneen ne ramaytu qabla ma am sayt man de damaa sànni laata ba ba dama am sayt ba ba ba mooy ba zawal passé ca ngoon mu ne ko falaa xaraj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa xaraj hmm? kon lii mooy affaire bi léegi nag est-ce nii ñu tudd rek la gis nga bul fàtte gis nga riwaaye yi am na bu ne amul dara liñ gis ci imaam muslim sànq te muttafaqun alayhi amul keroog lu mu fàtte lu waay fàtte wala lu mu réere lu dul mu ne defal wala xaraj gis nga yooyu noonu moo indi masala mais dinañ ci ñëw mais yonent bi alei sat salaam du yii ñu tudd fii rek la wax ifal wala wala xaraja non bari na yu bari yoo xam ne dañ koo laaj mu ne defal wala xaraj waaw kon boo seetloo am na yeneeni laaj yu mooy yu ñu ko laaj mu ne defal wala xaraj kon gis nañ watu qabla zab zabhi hein loolu mooy mooy watu laata ngay rendi gis nañ alxalqu qabla ram yi mooy watu laata ngay sànni waaye gis nañ troisième an naxru qabla ram yi mooy loj avant ngay sànni waaye am na keneen koo xam ne beneen riwaaya boo xam ne moom al imaam e, e, Abdallah ibn Amr mi soloo na ko boo xam ne nit ki dane moom dafa tawaaf laata muy sànni jamra yonent ma lay saab-saab ne ko defal wala xaraj waaw defal wala xaraj waaw <laughs> moo tax mu ne afattu ila al bayt qabla an armiya mu ne ko defal wala xaraj kon te am na yeneen am na boo xam ne nag boobu moom dafa indi euh, quelque <laughs> xam nga yii mooy kat ci kat jëf yi ñu la wax nii la hein ci kat jëf yi liñ la wax la waaye ginnaa bari yii sax ndax imaam alxaafis nee na moom rien que euh, al al imaam alxaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na moom recensé na ci loo xamante ne ay vingtaine la wax <laughs> ci bopp booy permuter affaire yi jëf yi ñuy jiital ak yi ñuy wàññi waaw yi ñuy jiital ak yi ñuy yokk bokk mooy jiital ak yi ñuy mujje mooy yi ñu devancer leen yi ñu wàññi leen nee na moom ci boppam recensé na ci ay vingtaine <laughs> waaw <laughs> léegi dafa am beneen nag boo xam ne hein dafa euh, indi ay wax parce que mooy laaj ne damaa tawaaf damaa sa'yu ba pare mooy damaa def Safa ak ba pare qabla an an an may wër mun a ko defal wala xaraj waaw loolu dinañ ñëw ci xadiis boobu muy bu Usaama ibn Sharik waaw te al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu daal di koy solo <laughs> dinañ ñëw ci xadis boobu parce que xadis boobu dafa indi wax <laughs> dinañ ñëw ci affaire boobu xadis boobu insha allahu taala kon nag affaire baa ngoogu léegi nag ginnaaw bi ñu xamee lii mooy e, lii dafa indi ay masala pour ñu bañ a yàgg ci kii bi ndax am na yeneen yeneeni njàngat yoo xam ne bëgg nañ ko ci gis ci côté laajin bi ah ñoom li ñu ñëwee di laaj ak yooyu ah ainsi de suite fii nii en fait lii nii masala la waaw mooy ah, li nga xamante ne nii mooy mais yii nii mu naan defal wala xaraj lan mooy seen àtte est-ce que walla xarak yow mooy yow ni ñu ko tekkee la ko boroom xam-xam yi tekkee mooy li ma wax sànk ne mooy amul problème amul problème mooy la mooy ne amoo bàkkaar parce que da koo fàtte amoo bàkkaar parce que xamoo woon waaye waaye quand même mooy di nga rendi dara walla mooy euh, euh, autrement dit mooy est-ce que teg mooy nii nii mu ragaloo niiw yi ah, ci ran xata naxaru xalqu tawaaf est-ce que loolu ñett ñeent yi seen rangaloo googu mooy dafa war mu tegaloo noonu wala boog lu ñu sopp la wala est-ce que yenn yi yenn yi dañoo obligé nga nga nga nga topp succession bi walla boog dafa nekk loo xam ne rek dañoo sopp mooy bu ko keneen bu ko keneen boo ñëwee jiital bi mujj bi yéegal bi mujj bi loolu dara du ci nekk loolu mooy laaj bi loolu mooy laaj bi léegi loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute waaw dañ cee wute de al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi euh, wala nañ jële li al imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax parce que al imaam an-Nawawi ci Sharhul Minhaj daf ko xaw a tënk même bu nee woon nañ mais daf ko dafa xaw a tënk affaire al imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci al-Fath mu ne waxtalafu fii jawaazi taqdiimi ba'diha ala ba'd waaw mu ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci jiital est-ce que possibilité jiital lenn ci actes yi lenn ci actes yi ci kaw yeneen yi waaw est-ce loolu mën naa nekk est-ce que loolu mën naa nekk dañ cee wute mu ne ah mu am benn parti mu am benn mu ne est-ce que mën nañoo jiital yenn ci yi ci kaw yeneen yi mu ne fa ajma'u ala al ijzaa'i fi dhalika kama qaalahu ibn Qudaama fil Mughni mu ne boroom xam-xam yépp consensus la communautaire boroom xam-xam yi ñoo dëppoo këne ijmaa la këne loolu moom mooy boo ci juutal boo ci jiital baax na mooy ne boo ci jiital rek boobu day nekk lan mooy mën naa nekk comme ni al imaam ibn Qudaama wax ci téereem bi al Mughni waaye est-ce que loolu mooy mu ne illaa annahum ikhtalafu fi wujubi dami fi ba'd al mawaadi' sauf que nag dañoo wute ci est-ce que kooku noonu même bu dee ne dañ ne moo mooy ñu jiital affaire bi nii ifal wala xaraj ifal wala xaraj ifal wala xaraj mooy à vrai dire affaire bi lii loolu dama demoon ba koy wax àggalewu ma wax ji mooy boroom xam-xam yi en dafa am ñoo xam ne ifal wala xaraj defal te da amul problème dañ ne loolu mooy amoo bàkkaar parce que da koo fàtte mais nag comme que amoo bàkkaar mais bu dee ne lu ñu waroon a rangale la te yow rangale woo ko mooy def nga ko ba pare mais nag dangay rendi dara kon bu boobaa ngir réparer am ñu ne non non non non non ifal xaraj mooy du raf'ul ismi kese du bàkkaar bi kese lañ la yëkkatil mais dañ la yëkkatil bàkkaar bi dañ la yëkkatil nga defaat mais dañ la yëkkatil nga def ci dara moo xam nga rendi dara à la place ak réparer non door ci def dara waaw loolu mooy wax ji mu ne kon illaa anna kon ñoom boroom xam-xam yi daal dinay dëppoo ko ne yii nii jiital yenn yi ci kaw yeneen yi loolu ku ko def am nga mooy dina dox waaye nag dañoo wuute ci est-ce kooku day war après loolu lépp hein ñu daldi mu daldi def dara mu ne illaa anna muxtalafu fi wujubi dami fi ba'd al mawadi' dañoo wuute ñenn ñi ne day dañuy tuur deret ñeneen ñi déedéet waaw léegi mu ne loolu nag ñi ne dafa war a tuur deret hein loolu lañ jële ci ko mel ni lu ñuy nettali la ci al imaamu Maalik rahmatullah alayhi waaw këne comme que mooy mbir mi boo ju boo boo mooy ñoom dañu jàpp ne affaire bi waajib la waaw mooy képp ku jàpp waajib la te waajib waxoon nañ la mbir mi waajib mooy boo ko manqué dangay rendi dara mooy ne yow toftale bi waajib la mais waxuñ toftale yëpp parce que dina gis ne ñoom loolu moo tax sax li leen ñeneen ñiy delloo affaire bi ne leen lépp bu dee da ngeen di wax affaire toftale bi rek mooy wax leen to mooy kat yi ni mu rangaloowee nii wax leen kat yëpp mais nan ngeen di jëlee ne nii deux yi moom rangale ko farata la mais après boo ku wa ku mooy waajib la mais yeneen yi du farata déedéet moo tax loola leen nit ñi di delloowe ñeneen beneen côté bi ne bu ngeen ñëwee kay bay def loolu moom. bi yaboo moom ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen boole lépp rek waaw bu ngeen ñëwee ba d'accord këne yenn yi du farata ci rangle bi ku ko def dara du la ci fekk lan moo tax ngeen jël ngeen ngeen bo ngeen jël yi bàyyi yi ci des loolu fan ngeen ko teg loolu dinañ ci ñëw comme li al imaam kii al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ngi koy wax mu wa ajma'u ala annahu law nahara qabla ar-ramy la shay'a alayhi dëppoo nañ ne ku ku loj laata ngay sànni jamra kooku dara du ko ci fekk kon nag affaire bango euh, mais euh, euh, lu doon waxati sax voilà mooy ne première partie bi dañ nekk ku ko en fait lii raf'ul haraj raf'ul ismi la bàkkaar lañ yëkkatil ci def mbir mi ki nga xam ne dafa jaawale dafa jël yenn yi jiital leen mu jël yeneen yi kooku moom day rendi dara waaw day rendi dara te loolu moom la ko mel ni al imaam même al imaam Abu Hanifa dañ ko koy nettalil waaye loolu du lu ci luñ joyal même imaam an-Nawawi loolu la wax waaye na ko noon al imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi bi mu koy tudd loolu la wax mu ne moom al imaam al-Qurtubi mu ne. Ah, ruwiya an ibn abbas ñoom nag fi ñu ko teg mooy xadiis mawlaana ibn abbas bii ak jëfu yonent bi alei satu salaam nii la ko defe ñu ne mawlaana ibn abbas ah, moo solo bokk na ci ñu solo xadiis bi te nag bu waxee lu wuteeg yéen li ngeen wax ne mbir mi du farata mooy ranle mooy tegale bi loolu noonu ku ko def ku ci bàyyi dara du du def da du ko bañ a respecté du tuur deret te ki ko riwaaye ki soloo mbir mi gis ni ni Mawlaana na Abbaas ci la moom mu moom ñu jële ci moom mu ne ci xadiis boo xamante ne nii dañ koo soloo ci Mawlaana Ibn Abbaas ah moom mu ne képp koo xamante ne man qadam man qaddama shay'an ala shay'in fa alayhi dam képp koo xamante ne nii dafa jiital dara ci kaw dara kooku deret da koy da koy war mooy ci yii nii ku fi jaa ku fi jiital dara mooy dala da dangay dangay dangay dangay dangay tuur deret waaye nag xadiis boobu wérul moo tax imaam al euh, alxaafis mu ne walam yasbut anhu waaw waaw moom loolu moom daa te même imaam al loolu la wax ruwi an ibn Abbas walam yasbut anhu soloo nañ ci mawlaana ibn Abbas sa saxut ci moom parce xadiis boobu càllale bi daa am ku fa nekk koo xam ne dafa am wax en tout cas mbir mi li gën a kii mooy ne loolu dëgërul waaw te loolu imaam at moo ko tudd ne yone Mawlaana Ibn Abbaas dane man qaddama shay'an min nusukihi aw axarahu falyahriq li daalika loolu nag mooy affaire bi ne mbir mi da'if da cee am ndax imaam al imaam Ibn Abi Shayba mi ko soloo moom moo ko soloo mu jaar ci yoonu Ibrahim ibn Muhaajir te moom wax daa am ci moom waaw mu ngi noonu léegi nag mooy dane xaritu Mawlaana Ibn Abbaas dane képp koo xamante ne nii dafa jiital dara ci jëfam yii aw axarahu wala mu mujj ko kooku nag tuur deret ñu ne loolu xadis bi bu ñu d'accord ne wér na it dañ leen di delloo affaire bi waaw waaw mu ne leen kon def leen ni Mawlaana Ibn Abbaas def ñeenti yi wax ji nga xam ne wérul ci moom que ne yi ku ci jiital benn avant beneen bi da tuur deret kon nag def leen ko ci ñeent yépp waaw lu tax ngeen ngeen bëgg koo yemale ci alxalqu qabla dhabhi comme li imaam an-Nawawi waxoon sànq ne dëppoo nañ malgré tout que ah mbir mi ah képp koo xamante ne dafa rendi ba pare avant muy xalqu kooku. kooku kooku kooku dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk ñu ne nag affaire bi nag lan moo tax lool ngeen koy wax yéen kay bu ngeen di jël waxu Mawlaana Ibn Abbaas jël leen lépp te te sax wax jooju daldiwul sax ci moom waaw tax ngeen bëgg a jëw ne ku ku ku ku yéen ku ku ku loj non ku ku ku ku locc voilà laata muy sànni la shay alay waaw lu tax ngeen di select ngeen def sélection waaw waaw doo ñëw rek ne affaire bi da parce ci wax bi ñoom dañ koo dañ koo tënk ci wàllu ku watu qabla dhabhi aw qabla rami parce que ñoom eh, dañoo jàpp ne xadiis bi daal li mu wax moo tax ku mel ne al imaam kii boroom al-Muntaqa moom dafa jàpp ne affaire bi yi ñu cité fii kese la waaw yi ñu cité fii ci xadiis yi rek la yeneen yi moom du ci bokk waaw mooy mais loolu ginu la dëgër de waaw léegi nag kon lii al imaam Abu Xanifa ak al imaamu Maalik rahmatullah alayhi ñoom la ñu jële loolu que ne wax ji ku fis ku fi def yii waaw ifal wala xaraj waaye mooy bàkkaar bi lañ la yëkkatil mais nag di tuur deret waaw ku mel ne imaam alxaafis nag nee na sax eh, eh, parce que imaam at-Tahawi rahmatullah alayhi da doon dëgëral moo tax mbir mi da doon dëgëral affaire bi que ne loolu mooy li dëgër waaw lii mooy li dëgër ku fi jiital benn rek da ngay rendi dara mooy wala xaraj bi yonent mi alayhi salaam Euh, nga ne nga parce que loolu la leen ña euh, ndax beneen wax bi Shafi'i yi comme l'imam an-Nawawi wax ak jumhurul muhaddisiin ak yooyu ñoo ko wax ñoo ne loolu moom déedéet waaw jumhuru salafi ci boroom xam-xam yeeg fuqaha u waa xadiis dañ ne loolu ku ci jiital dara dara du la ci fekk amul dara looy def parce que yonent ma lay sarsam moo ne ifal wala xare kanta maalikee yi ak xanafiya yi rahmatullah alayhi rawatina ku mel ni ci xanafiya yi ñoom al imaam at yi ak ñooñu même imaam Badruddin al-Ayni moom itam loolu la gën a dëgëral mooy ñoom dañoo jàpp ne affaire bi walla xaraj boobu mooy bàkkaar bi lay dindi mooy du am bàkkaar waaw mais nag dangay di dara pour réparer ko ñu ne leen mais yéen attendez yonent ma lay saab saab lan est dégg ngeen fii mu wax kenn ci ñoom loolu ñu ne mais wax na leeral na leen ko ci yeneen yi waaw ñële ne leen mukk lool man da nekk parce que taxiirul bayaani an waqtil xaajati la yajuz yéexal li nga xamante ne mooy leeral loo xam ne dafa war a leer ci jamono jam war a leere loolu manu la nekk loolu waru manu la nekk ñoom nag ñu ne leeral nañ ko feneen mais seen wax jooju insha allah li gën a dëgër mooy dara du la ci fekk amul dara looy def amul looy rendi waaw ku jiital dara wala nga wàññi dara ci ñeenti yii mooy nga jiital mënaan wàññi ku jiital walla nga yéexee voilà loolu laa bëgg a wax sànq mënaan wàññi wàññi wàññi amu ci amu ci waaw ndax ku fi sànni siis xeer nga waroon a sànni set sa sa sa sànni baaxul waaw jiital ak yéexe waaw mooy li gën a dëgër insha allah mooy wuli imaam Shaafi'i rahmatullah ak ñi ànd ak moom te ku fi kii rek ku fi ku fi ku ku fi jiit yii ne ku fi jiital benn alxalqoog ah arramyu an nahru alxalqu tawaaf loolu ku ci jiital boo ci jiital baax léegi nag kanta côté fàtte bi dafa indi beneen kii beneen affaire est-ce que kii nga xam ne moo ko tay xam nga wax nañ la Shafi'i yeeg yooyu ñoom dañoo jàpp ne ki ko tey dara newu ci waaw waaye am na ci boroom xam-xam yi ñu naan ki tey moom déedéet ki tey moom moom bokkul ki tey moom il est ñu ne ko defaatal waaw ki tey fokk ñu wax ko mu defaat xam nga boo gisee ñu mooy ñiñ la wax même xanafiya yeeg maalikee yeeg shafi'i yeeg rahmatullah alayhi ñoom dañ ne waaw mais na def mais bu defee nit ki bu ci bu defee lool jiital bii yéexe bii toppul succession bi ko nent bale saa defe moom moo xam mu tay ko wala mu ñàkk koo moom day rendi dara moom day rendi dara après ah pour réparer li nga xam ne mooy ñàkk a topp succession bi Shafi'i yi ne mukk loolu amu ci lu mu ci jiital baax na ndax ifan wala xarit te loolu insha mooy li gën a léegi nag mu des mais ku ko tay nag est-ce que ñépp d'accord ne garaawul loolu al imaam al xaafis mu ne ah imaamu ahmad de jële nañ ci moom waaw jële nañ ci al imaamu ahmad de moom ah biñ ko laajee ci affaire boobu mooy mais ki nga xam ne moom moo wotey wala ki nga xam ne dafa jiital yenn yi ci jëf yi nii ndax yonent bi aleyhi salaatu moo noon ifaalu wala xaraj lan mooy kiiwam al imaamu ahmad dane ah ki ko tay moom ki ko tay moom affaire bi affaire loolu noonu duñ ko nangu ci moom waaw ki ko tay kenn du ko nangu ci moom waaw parce que imaam Ahmad dafa jàpp ne comme ma lay saa saam gisoo riwaay lam man de yëguma woon kii ne mu ne amul kenn koo xam ne ku fàtte keroog wala ku réere mu ne kon affaire bi àtte bi kon ñooñu lay wax mais nga tay ku ñëw di def boo ko defee man al ahmad daal zaahiru xadiis yi wan mooy ne kooku moom day defaat waaw moo tax al imaam al mu ne qaala al asramu Ahmad al na jële ci al Ahmad mu ne rahmatullah in kaana naasiyan aw jaahilan fala shay'a aleyhi wa in aaliman fala fala li qawlihi fi al hadiis lam al imaam ahmad al asram jële ci moom nee na ah sama imaam di imaam ahmad de ibnu muhammad ibnu hanbal ah ngiiru hanbal yi nee na bu dee nit ki dafa fàtte wala mu réere àtte bi kooku moom bu dee dafa ja dafa jiital yenn ci yiloo kooku dara du ko ci fekk waaye wa in kaana aaliman falaa kooku moom bu dee ku xam la tay ko mooy rek mu xam ne lii la lii lañ war a njëkk def mu tay ko njëkk def beneen bi kooku moom déedéet kooku moom mukk kooku moom si dara na ko ci fekk moom wuute nag ki nga xam ne dafa juum wala daf ko réere woon ndax lan mu ne ndax xadiis bi dañ lam ashur waaw nit ki dafa ñëw ne man yonent bi aley saatu salaam man lam ashur man yëguma beneen bi kuntu ahsibu anna kaza man maa yaakaaroon ne lii ak lii mu ne ñooñu day wane ni ñii dañoo mooy defuñu ko ci tayeef mais ko def ci kooku moom luy moom moom koy defaat day reprendre waaw waaw mu ngi noonu léegi nag moo tax loolu daal la al imaamu ahmad wax moo al imaam ibnu daqiq al iid rahmatullah alayhi mu ne a ah, maa qaalahu ahmad qawiyun min jihati min jiha anna dalila dalla ala wujubi ittiba'i ar rasul sallallahu alayhi wa fi al hajj bi qawlihi xudu anni manasikakum wa hadhihi al ahadith muraxasa fi taqdimi ma waqa'a anhu ta'khir qad qaranat bi qawli as-sa'il lam ash'ur fa yaxtassu al hukm bi hadhihi al hala wa tabqa xaalatu al-amdi ala asli wujubi al-ittibaa'i fi al-hajj waaw al-imaam ibn Daqiq al-Ayn Maliki la woon ab mu nekk Shaafi'i mooy day doon bind ci ñaari madhab yépp madhabu Shaafi'i ak madhabu al-imaam Maalik ibn Anas moom al imaam moo def sharxu Umdatul Ahkaam sharxu Umdatul Ahkaam naam naam naam ah al ihkaam sharxu al ah, ihkaam nu ko tudde sharxu eh, Umdatul Ahkaam bu al imaam al Maqdisi mu ne raxmatullah alayhi mu ne li al imaam Ahmad wax nag ci côté dalil de. lu dëgëra dëgër la parce que dalil bu taxaw ab dalil bu ñëwee mu ne parce que lii ni yonent ma lay saa saa wax day tegtale parce que tegtal mooy alquran ah dañuy wanal sa xadiis yi yépp mooy dañ mooy topp yonent ma lay saa ci li muy jafe jaamu yàlla gi farata la parce que moo ne xudu anni manasikakum par exemple ah comme lu mel noonu. anna dalila dalla ala wujubi ittiba'i rasuli sallallahu alayhi wasallam fil hajj mooy topp yonent bi aleyhi salaatu ci mbiru aj ji dafa nekk loo xam ne farata la ah ndax wax ji wax xudu anni manasikakum wa hadhihi ahadith kanta hadith yi nag muraxasa hadith la yoo xam ne dañoo ñëw di permettre ci jiital yenn yoo xam ne dañ ko waroon a mujje waaye nag yonent bi aleyhi bi muy tontu daf koo lëkkaaleeg ak lam ash mooy ka laaj dane lam ashur yëguma waaw mu ne kon nag àtte bi war a yem di war a tënku yem ci li nga xam ne mooy ci état ba taxoon ñu laaj bañ koy laaj kii dane xaw ma woon mu joxe àtte kon manoo koo wëyal ci lépp xanaa ah bu ko defee nag kon état wu ki tey daa war a rester day rester li nga xam ne mooy topp farata mu topp ni yonent ma lay saar-saam defe waaw léegi nag bon am na yu mu ci wax loolu moo tax waaye daal man di wax dañ naan euh, li nga xamante ne insha allah mooy li gën a mooy waxu Shafi'iyya yi ñu ànd ak ñoom kën mbir mi teg ta mooy tof toftale bi du farata waaw du farata ku def leneen même bu dee da koo tey sax loolu noonu kenn manu ko wax ne yow euh, euh, bon euh, sa affaire baaxul waaw def na nag loo xam ne moom gënul du sunna waaw mooy du loolu la yonent ma lay saa def ña ko laajoon mu wax leen dañ ne ko woon dañ leen ifal wala xaraj waaye nag moom lañ moom ni mu def mooy li nga xam ne nii la ko defee moo tax ñépp d'accord ne loolu moo gën te mooy li nga xam ne moom lañ ne nañu def loolu ba ba mu des wuute bu ndaw boo xam ne moo ci am boo xam ne moom daanaka euh, jarula tudd noonu waaye sinon boroom xam-xam yépp dëppoo nañu ko ne mooy yii rendi bisub aj gi rendi non ram yu sànni jamratul aqaba après nga loj après nga watu après nga tawaaf loolu mooy li gën waaw loolu mooy li gën waaw léegi nag affaire baa ngoog parce que moo tax Shafi'i yi leen ci ñoom ne c'est bu doon farata la farata moom ñépp xam ngeen ne farata moom fàtte kese du tax mu deñ waaw waa ji dafa juum na ko defi waat lu tax neew ko demal defi waat bu dee mënu la lojaat mais sànni moom mënaatu ko def ah lu tax neewu leen dem leen ngeen defaat ko loolu day wane ne mbir mi du farata waay waaw day wane ne loolu ah du farata waaw léegi nag mu am xadiis euh, bi nga xam ne muy Usaama ibn Sharif bi na man damaa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa euh, ma ne ko damaa saayu laata may tawaaf mu ne ma ifal wala xaraj hein dama ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ma daal di tawaaf hein laata ma masan yu boobu mooy masan yu bayna safa wal marwa mu def entre safa marwa laata may tawaaf nee na yonent bi salaam ne ma ifaal wala xaraj loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi na noon al imaam imaam Ibnul la waaw waaw moom dafa jàpp ne loolu njuumte la lool loolu la wax lu mel noonu la wax ci ci euh, Zaadul Ma'aad kanta al imaam ibn euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi moom dane loolu euh, mooy à condition fekk mooy dafa fekkoon ne kooku doon laaj noonu mooy Usaama ibn Sharik daa fekkoon ne moom defoon na benn ci tawaaful defoon na tawaaful qudum wala loolu loolu moo tax bi mu ne moom kon ta waxoon nañ la sa'yu bayna Safa Marwa ki nga xam ne xiraan la def comme yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa boole aktu aje aktu umra yi kooku bu defee tawaaful qudum def san yu bay na wal marwa bisu aj ji du defaat san yu bay na wal marwa ñi nga xam ne ñooy defaat sa'i yu bay na safaawal marwa mooy ñi nga xam ne tamattu lañ def waaw ki def tamattu mooy ki nga xam ne moom dafa def aj non umra goo xam ne gu xam ne da koy def ba génn ci door aj kooku day def ñaari tawaaf no ñaaru ñaari sa'i yu bayna safa wal marwa parce que benn bi pour umraam gala beneen bi pour ajam gii nga xam ne da koo détaché ci mbir mi loolu la <laughs> léegi nag euh, naka noonu kii ifraat tamit benn saa yu bayna Safa wal Marwa kese lay def euh, euh, ku mel na imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne non xadiis Seydina Usaama ibn Sharik boobu mooy loolu daa fekkoon ne kii ajoon na ko daa fekkoon ne tawaafoon na loolu mooy ki tawaaf daa fekkoon ne tawaafoon na tawaaful xudum waaw fekkoon na mu tawaaf tawaaful xudumi loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko kon sa sang yu boobu garaawul kon baax na waaw sauf que nag sauf que affaire boobu euh, dafa am ci boroom xam-xam yi te loolu ku mel ni ñoom al euh, lu ñuy nettal la ci al imaamu ahmad rahmatullah alayhi que ne non non non pourquoi ngeen ne affaire bi euh, moom daa fekkoon mu ci parce que ak ñeneen ñi nga xam ne dañu euh, yeneen ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne dañu ne déedéet déedéet nous ne pas d'accord ci wax jooju waaw kan moo lan moo leen fi wan ne moom da de est-ce que yonent bi salaam ci xadiis bi am na dara lu ñuy wane ne moom tawaafoon na avant amul dara lu ñu wane waaw te yonent bi aleyhi salaam laaju neewu ko ah yaa Usaama ibn Sharik mais yow est-ce tawaafoon nga avant lii est tawaafoon nga avant lii waaw loolu laaju ko wala al imaam al xaafis même li ñoom al imaam an-Nawawi wax la naan fa amma ma wa amma ma waqa fi xadiis Usaama ibn Sharif fa mahmulun ala anna man sa'a ba'da tawaaf al-quduum thumma taafa tawaaf al-ifaada fa innahu yasduqu alayhi annahu sa'a qabla at-tawaafi ay tawaaf ar-rukn waaw waaw walam yaqul mu naan mu naan walam yaqul bi zaahiri xadiis Usaama illaa Ahmad wa Ataa fa qaala law lam yatuf lil quduum wala li gayrihi wa qaddama wa qaddama as-sa'ya qabla tawaaf al-ifaada ajzaa mooy imaam Ahmad ak Ataa nee na ñoom ñoo ne ñoom rek ñoo jël xadiisu Usaama ibn Sharik bi ne mooy comme que dafa ñëw ne Yonent bi alayhi salaatu salaam man de damaa sa'yu bayna Safaa wal Marwa laata may tawaaf mu ne ko if'al wala haraj mu ne ko laa xaraj amul problème waaw dox naa def naa Safa ak Marwa tamay tawaaf de yonent ba saa saa am ne ko defal garaawul mu ne loolu nag dañ koy aj imaam alxaafiz rahmatullah alayhi këne moom mii alaa man saa ba'da tawaafil qudum mooy dañ koy aj ci koo xam ne moom dafa defoon tawaaful qudum defoon sa'i bayna safa wal marwa thumma taafa tawaaful ifaada après mu def tawaaful ifaada fa innahu yasduqu alayhi annahu sa'a qabla tawaafi ay tawaaful rukni mooy kooku dina dëggu ne moom de toute façon comme que sa'i bayna safa wal marwa benn yoon la koy def defoon na ko ca tawaaful qudum bu ñëwaatee tey ci bésu aj gi ne yonent bi sallallahu alayhi ah man de def naa sa'i bayna safa wal marwa ba pare loolu nu may def mën a ko mën ngaa tawaaf wala xaraj mooy dara newu ci ah mu ne nag ñoom ñoom moo moo tax ñoom lii lañ waa jumhur moom loolu lañ wax ne moom affaire bi loolu la xadiis boobu noonu nga koy déggee tekkiwul ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da ko ne waaw noonu waaye nag mooy daa fekk ne moom dafa defoon tawaaf bu njëkk tawaaful qudum ba pare defoon saa yu bay na safa wal marwa ba defee tawaaful qudum moo tax tey ci bésu aj bi mooy tawaaf de bienvenue bu muy door agsi léegi nag ci tawaafu aj gi bi mu ñëwee wax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko ifal wala xaraj comme que tawaaf mu ne sa'i naa bayna Safa wal Marwa mu ne ko na dem rek tawaaf de toute façon sa'i bi xasoon na koo def waaye xam nga loolu ak al imaam an-Nawawi wax loolu lépp mbir mi day laaju day laaj lu ko dëgëral li waa wax nii li waa jumhur wax ñi moom dafa soxla lu ko dëgëral lool lool lool lool lool lool lool waaw parce que moo tax beneen côté bi muy ñi ànd ak al imaam Ahmad rahmatullah alayhi dañ ne hey est-ce que fi yonent dégg ngeen fi benn yoon mu ne waa ji mu ne Seydina Usaama ne ko euh, est-ce que nga tawaaful qudum ah. mu ne waaw mu door ko wax lool ñu ne est loolu am na ñu ne déedéet loolu moom amu fi ñu ne waaw kay comme que nag amu fi nag hein comme que loolu amu fi loolu mooy tarkul istifsaal tarkul istifsaal inda inda wujudil bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil maqaal règle boobu gisoon nañ ko fi temps yee xamatuma sax lan moo ñu fa yóbbu woon tarkul istifsaal mooy bàyyi di la di lëñbatu mbir yi di laaj ñu tekkantal la laaj bi laa ngay tontu bu dee yonent bale saa saam bi nga xam ne mooy ashaari dafa bàyyi lool defu ko inda foo xam ne leeral yi dafa far nekk farata mu leeral jamono jooju mu ñëw di tontu loo xam ne ka ko laaj mënoon naa laaj dugg ci détails yi laaj ko lii wëg lii condition lii wëg lii est-ce lii wëg lii yooyu yëpp defu ko mu joxe àtte bi loolu àtte boobu mu joxe yunazzalu manzilatal umumi fil maqal àtte boobu dañ koy dañ koy joyal dañ koy jox àtte lu joyal parce que mënoon naa laaj ay détails te laajul détail loolu nag moo tax xam nga xam nga xam nga affaire bi eh, boo seet eh, bi ñuy gis affaire sang yu bay na safa wal marwa eh, ruknu la ak yooyu ak tawaaf surtout sang yu bay na safa marwa xam nga waa jumhuur dañ ne woon sang yu bay na safa wal marwa balaa baax il faut ab tawaaf jiitu ko tawaaf boo xam ne bu normal la bu yàquwul en fait mas hadith bii loolu affaire bii nii mooy wax loolu mooy mooy vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai mooy affaire boobu loolu mooy affaire bi moo tax waa jumuur ne déedéet déedéet ñun xam nañ ne tawaaf hein kenn du ko def avant te xadiis bi al imaam abu daawud soloo na ko muy bu xadiis usaama ibn sharik bi as-sijistaaniyu rahmatullah alayhi loolu nag lay remettre en cause moo tax ñu ne déedéet génn lii non ah imaam al imaam al xaafis nee imaamu ahmad daal ak ki nga xam ne mooy ataa ñoom rekk ñoo téye ñoo jàpp ci ñoo wax xadiis ñoo téye xadiis bii nii mooy ñoo ko doxe këne kon nit ki man naa tawaaf mën naa sa'yu bayna safa wal marwa pare daara tawaaf te dara du ko ci fekk waaw ñu ne waaw parce que honnêtement ma lay saab saab moo ne ko defal walla xare oui le problème te tarkul istifsaal bi ñu la wax laaju la duggul ci détail naan ko lii wëg lii te mënoon na koo def waaw mënoon na koo def te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defu ko waaw ñu ne daal moo tax loolu mooy mooy mbir mi loolu mooy mbir mi xadiisu seydina Usaama ibn Sharik waaye siinoo ah te xadis bi xadis bu wéral loolu mooy problème bi <laughs> sauf que bon waa jumóor mën nañ ne mooy niñ ko taawiile waaw niñ ko taawiile ñoom loolu mooy kii bi euh, boo demee ci al imaamu ahmad soloo na ko tamit al imaam ibnu maaja bi sanadin saxiix waaw bi sanadin saxiix waaw yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'aytu qabla an atuuf aw qaddamtu shay'an aw axartu shay'an fa kaana yaquulu laa xaraj laa xaraj waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de man di génn naa man Usaama ibn Shariik ah, radiyallahu anhu as-Sa'labi al-Kuufi mu ne génn naa yonent bi alayhi salaatu salaam de aji nit ñi di ko dikkal fa kaana naasu yatuunahu fa man qaala ku wax yaa rasuulallah yow yonente mi alayhi salaatu salaam sa'aytu man de def naa sa'yu bayna safa wal marwa qabla atuufa laata may wër kaaba gi mu ne aw qaddamtu shay'an wala ma jiital dara lu dul ne aw axartu wala ma yéexe shay'an mbir nee nekkoon di wax laa xaraj laa xaraj waaw kanta euh, imaam ibnul qayyim dane moom wa qawluhu sa'aytu qabla an atuuf mu ne fi hada alxadit laysa bi maxfuud waaw walmaxfuudu taqdimu ramyi wannaxr walxalq ba'duha ala ba'd moom noonu la ko dàq waaye dañ naan bal huwa maxfuud waaw bal huwa maxfuud même bu dee ne waa jumhur d'accorduñ ci mais al imaamu ahmad moom loolu la jàpp ak Seydina Ata kon lii mooy masala yi jëmoon ci wàllu loolu kon bu ñu récapituler mooy kon nit ki insha allahu taala nit ki mën naa yi mooy ñeent yi ram yu jamratul aqaba loj géléem yi watu tawaaf loolu bu ci bu mu ci jiite la bu ci wàññi dara du ko ci fekk waaw dara du ko ci fekk kanta yu bayna safa wal marwa nag boobu dañ naan la bon boobu defal li waa jumhur wax waaw parce que dem ba nga aj ga ñuy xëj ñu naan sa aj baax naam baaxul de defal li waa wax même bu dee ne li al imaamu ahmad ak ataa wax ah waj wallahu taala alam yeneen quelques kii yuñ mën a jële ci bala ñu pare xutbaay yonent mi aleyhi salaatu bii nga xam ne mooy nit gis nga niñ ko doon laaj ah li Mawlaana Amr ibn al-As mooy gis nga nit ñi liñ doon laaj dañu doon nee kenn ki jóg ne man eh, man damaa def lii après ma dégg mooy man yëwuma woon yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kuntu ahsibu anna kada qabla kada ah lam ash'ur man yëguma woon que lii nii la ñuy njëkk a def def naa lii mooy ñu ñëw di laaj mooy da laaj li nga xam ne moo la concerné te lool moo gën a bokk na ci bun méthode yi gën a tax nit mën a jàpp xam-xam mooy muy laaj yi nga xam ne ñoo ko concerné ci dundam at yoo xam ne da koy def mu laaj loolu lan la ci charia wax waaw mais di laaj yoo xam ne naan mais asamaan si moom biddiw yi fa ne moom mooy yooyu de façon doo ko jàpp waaw wala nit koo xamante ne ni mu ngi mel ni rek man yoo xam ne waruma ci diine gi am na ñoo xam moom farata la ci ñoom mais man du farata ci man ma ñëw di ko laaj noonu te laajuma ko ngir jàngale ngir sëriñ bi fàttale nit ñi ndax am na ñoo xam ne war na leen te xamuñu ko façon laaj bu baax la wala ma laaj ko ma laaj ko parce que fii nii ñu ngi fi bëgg indi tëral waxtaan woo xam ne yellu la bërëb bu boroom xam-xam nekk ma laaj yu mel noonu loolu lépp laaj yu baax la mais bu dee damay laaj nii ma ñëw laaj loo xam ne man concerné ma man bu fekkee lu ma lekk par bés damaa të ma ñëw laaj zakat noonu rek ngir laaj buñ ma ko waxee en général loolu du bokk ak li nga xam ne mooy jàpp gi may def bu ma ñëwoon ne mais man. dama doon jàpp après lii ma def lii loolu lan moo ciy àtte ñun tontu tontuma ci lool wala man sama njaay bi may def boutique kii laa dama yor boutique bi kii sama commerce bi lii wag lii mais est-ce loolu baax na ñu mooy yooyu nga gis ci jëf yi ñu nekke woon moom mooy di laaj yi nga xam ne daf laa concerné loolu dafa baax lool waaw te tamit nga gis saxaaba yi ba ñu yëgee ne ndekete i lii yonent na la saa saam defewu ko nii ndax léeg la njëkk a def dañoo gaaw daw ci moom dellu ci moom waaw waaw mooy boo amee kii da ngay dellu ci ci ci yàlla dellu ci yonent ma lay saasaam li ngay delloo ci yàlla mooy ci alquran ak sunna noonu ngay delloo ci yàlla noonu ngay delloo ci yonent ma lay saasaam ñi koy leeral nag mooy ñi ko fi newal ñi fi newal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy al ulama nga dem boroom xam-xam boo xam ne ragal na yàlla waaw du ku lay wax lu ko neex wala lu la neex yow. mu delloo la ci li nga xam ne moom lu buur yàlla subhaanahu wa taala jàngale waaw ñu gis tamit yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga sama gi raxma yërmande gi mu doonoon ci xeetam xam nga ni ñuy jaaxle nañ waaye ku ñëw mën a ifal wala xaraj defal garaawul ifal wala xaraj te neewul lan moo tax may may may discours ngeen may couper waxoon nañ la loolu mooy mën naa mën na nekk laaj yi ci biir discours wala am ci biti tout dépend rek daf leen déglu te ñoom itam gis bi ñuy laaj dañu ñëw ne yaa rasulallah waaw yaa rasulallah sa'aytu qabla an atuf la rasulallah lam ashur fa xalaqtu qabla an armiya gis nga yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam man de yëguma woon mooy woote boroom xam-xam doo ñëw naan ko mu tudd seex nga naan ko waaye xës déedéet ah maa mu tudd Malik nga ñëw naan ko waaye milk waaye yow masala sàngam moom waaye booy milk doo ñu ci kii quoi déedéet loolu kenn du waxe noonu même bu dee yaa ko mag sax mu ne woon sa booy boo xam ne temps gone yaa ko doon def loolu ne mooy il n'est a nga foogoona parce que buur yàlla moo ko yëkkati te yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajaat buur yàlla moo yëkkati ñi gëm yàlla rawatina ñi nga xam ne ñoo ñoom la jox xam-xam waaw yonent ma ya rasulallah ya nabiyallah nga doon mais jamais ñëw naan naan ko naan waayaw ñëw rek na ko eh, loo may tontu ci loo may wax ci laaj bii déedéet ak i teggin yaa rasuulallah waaw loolu mooy comme boroom xam-xam bi moo tax ay yaa fadilatal imaam yaa shaykhana yooyu ah mais ay jàppe ay ay sawaay wala waa sëriñ wala nga ne sëriñ bi man de dama amoonub laaj waaw kay waaw mu tudd Hawa nga naan ko mais Ève Zaynab nga naan ko Zayna ah Zimb waaye Zimb looy wax ci eh, kii bi déedéet yooyu kenn du waxe noonu dafa am ay teggin yoo xam ne loolu nga war mel kiy laaj noonu la war a mel ni muy laaj waaw mu ngi noonu kon loolu mooy discours yonent mi alayhi salaam ak laaj yi ci xew yi nga xam ne moom la def yawmu nahr am na yeneen yoo xam ne euh, gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina Ibn Abba euh, Ibn Isaaq bi ci bi mu nga xam ne moom loo xool ne moom moo xew euh, bésub Arafat loolu la gisoon nañ ko nga gis ne ko Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dénk na nit ñi ñu ormal li nga xam ne mooy dereetu nit ñi seen alal yi weer wi zul zul xijja li muy màgg-màgg dereetu jullit ko gën màgg Makka li muy màgg-màgg zaada allah tashrifan wa takriman dereetu jullit ak alalam ak njabootam ak doomam ak réputation mu gën a màgg yooyu yépp waaw moo gën màgg yooyu yépp kon nag nañ ci bàyyi xel mu xamaale ñu li jëm ci wàllu weer yi bi foowe diine ji di topp li yàlla digleeg li tere di ko teg yow ci sa bànneexu kese comme ni arab yi doon def jël weer yi leen repousser parce que seen intérêt moo woon ci ñu xeex ci weer yooyu du repousser weer yi nga xam ne moom la buur yàlla tegoon innaman nasiu ziyaadatun fil kufr hein yooyu yépp tere nañu tooñ ñuy tooñante suñu biir waaye digal nañu ginnaaw ba mu waxee yépp kenn du lekk alalu jàmbur lu dul ci yoon loo xam ne daf koo neex waaye képp koo xam ne hein dafa ñëw di réclamer doom ju mu jurut ay xeer lay am ndax doom ci law lay juddoo te tamit ki nga xam ne mooy ki war a doon amul droit ci testament amul droit ci testament waaye ba waxee yooyoog yi ñu fi gisoon yépp mu ne hal mu ne eh, fal yuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib ñi jot sama wax nañu yóbbu nañu nañu jot tali sama wax ñi nga xam ne ñoo absent waaw loolu de moo gën a tax ci moo mu loolu def li ñuy waaw jot ndax mission wam la moom alayhi salaatu salaam bu mu ñu daggal ñun jox daw sharaf waaw moo tax ku ko xam wallahi ku ko xam doo do amul leen lu mën a rëy sa bët mission yonent yi aleyhim salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi ne la ee eh, jottalil ma waaw jottalil ma loolu day wane ne loolu rëy rëy la ku ko am nag doo keneen doo keneen loo xam ci diine loo xam ne day jariñ nit ñi nga man leen cee dimbali def ko te buur yàlla kese tax bu dee loo xam ne nag ci c'est obligé ñu xam ko yow rek ka ko fi mën a xamle loolu moom farata la fardu aynin la nga xam ne ko ñoom diw mo dinañu ko defi déedéet yow day nekk farata nga leeral ko sinon boo ko deful lu leen dal ëllëg yow la ñuy poñe waaw waaye it discours bii dañ ciy jàngi lu am solo lu ama ama am solo muy gis nga yonent bi aleyhi ba muy génn di agsi daf ko yëgle nit ñu jóge fu nekk di ñëw mu wan leen li ñuy aje xamal leen loo xam ne mooy seen deret yi seen alal yi seen soxna yi way néew ju doole yi nga xam ne ci seeni ron la leen buur yàlla teg yooyu yépp mu xamal leen ko parce que lan responsabilité dajale ay mbooloo yu toll lii woo leen ci diine di leen waxoo leen diine gàndum catastrophe la waaw loolu moom aadana mi yàlla nañu ci buur yàlla busal moo tax loolu bu ko nit ñi xam bu ñu xamoon responsabilité bi nekk ci lool yonent ma lay saa saa ma waxu leen fi ay léeboon léppoon de lépp dépp bi ñu quitté Médina ba nii xutba yi def yépp ba yiñ fi gis bu njëkk ba septième jour bi Mawlaana Ibn Umar nee na radiyallahu anhuma da leen doon jàngal li ñuy defe seen aj yi bésu ba Arafat bi gis nañ ko keroog lu niroog lii la daa yokk ci lii rek répété loolu ndax njariñ bu am njariñ ñu xam ne def waxtaan defaat waxtaan même chose loolu nuurun ala nuur la ndax kat bu dee import surtout importance bi loolu am bu jaree nga làbbaliwaat nga làbbaliwaat loolu la yonent ma lay saab saam def def na ko yawmun nahr inna dima'akum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada mu la mu waxoon neuvième jour bi la waxaat tey bésu tabaski kon responsabilité wu dajale ay nit ñu ñëw ci diine turu diine te waxoo leen diine loolu gàndum responsabilité la bu ñu ko xamoon nag woote yu bari dinañu ko bàyyi waaw waaw cantug bàyyi diw gi suñu cant gi woo ni ñépp yónni ay carte d'invitation ñépp ñëw nga yàq fa seen seen pas-pas yàq fa ni ñu waroon a jàppe diine ji parce que wax nga fi lu polluer ña ci jotoon a leer li tuuti sax ah wax nga leen fi loo xam ne jax-jaxal na seen gëm yàlla am na ñoo xam ne yow say wax tax nañu yenn ak fi ñu tegoon jaamu yàlla gi yenn yi sha'air allah ko mu mu mu toll fu kawe ci seen xol wàññi nga te yow yaa tax ñu nga foog ne buur yàlla du leen laaj dara man huwa al mas'ul kan mooy mas'ul bi kan kan mooy responsable bi yow mi woote yaay responsable yow mi dajale nit ñi ba ñu ñëw amoo dara loo leen def luy lekk ak naan kese lekk ak naan ku ne mën na koo def sa kër wala nga woo leen ne dama leen di jox ngeen lekk waaye duma woo nit ci turu diine nit ñi ñëw ma ñëw di leen wax lu dul diine wala lu dul yàlla mi tax ma woo loo ko wax leneen yàq ko xam nga esprit booboo taxoon Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu doon wax naan alaa azimu yëgu ngeen ma yëgal leen màggal leen jub juddug yonent maa saar saar gàmmu ngeen def ko xisba mu nekk loo xam ne dañ koy def ngir ut ci yool ca buur yàlla waaye bu dul mbir yi day jéng jëm ci lu xaram waaw yow bu dee man bu ma ñëwee manuma assuré gars yi bu ma leen woowee yu ñëw lu xaraam li fiy daw manuma ci dara te année bu nekk muy gën yokk doo arrêté loolu parce que rek c'est la tradition déedéet du loolu moo tax bu kenn woo nit ab conférence diine ne leen thème bi lii la ñëw nga leen di wax ay leneen déedéet kon nag discours yonent bi alayhi salaatu salaam ngi ni ko waxe woon saxaaba yi radiyallahu anhum la wax ji di dem ba ci ñun ñépp képp koo xam ne dégg nga discours bii dégg nga discours wu Arafat bi yooyu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam surtout bii nee na fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaa'ib ki jot sama wax na ko jottali ki fi newul yow mi ko dégg jël naa mbir mi ne woon sama loos bu dee yaa dóor a dégg teg naa ko sa loos c'est nga def li la war waaw yow amul man boo man discours bi manuma ko mokkaluma ko kiiwu ma man dañ naan la partager ko waaw def nga li la war jeex na man daal def naa li ma war fal yu ballir na jottali ashaahidu ki fekke ki sama wax agsi ci moom na ko jottali ma jottali ñeneen ñi mu jeex papa pëng diine noonu la noonu lañ ko jële yonenti ma lay saar saa ma jàngal di ko wax saxaaba yi jël leen ñuy jël jox ko taabiin yi ñooñu jox ko taabiin taabiin yi ñu jox ko ainsi de suite ba tey ñu koy jottali wante noonu kon nag ah wax jàngoobu de qaala saadiqul amin seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañu su discours am bii lii ma fi wax fal yuballigh shaahidu minkumul ghaib ñun nag def nañ li nga xam ne loolu lañ jàpp ne noonu lañuy jottalee mu des ñi ci des képp koo xam ne defagu ko yaa ci des yàlla na buur yàlla yombal ñu li mu fi wax ñu bégg ko takk ko ñi nga xam ne ñoom dañuy dégg wax fa yattabi'una ahsana yal nañu buur yàlla boole ci lool bu ko defee ñu mën koo transmettre comme moom digal gin ñu jox moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma dhalika ala allah bi aziz kon loolu mooy xutbatu bi mu def yawmu nahr moom alayhi salatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala